yahya ibnu sharaf annawawiyu addimashqiyu shaafi'iyu rahimahu llahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi lbaabi rraabi'i wal arba'iin eh, insha allahu taala eh, ñu ñëwaat ci fi ñu yemoon ci téere bi ci jataa bi ñu génn walillahi alhamdu wal gisoon nañ xadiis bu njëkk di wàllu weneen wàll wi nga xam ne ñoo composé bunt bu nekk waaye ak téere bi di gisoon nañ ci li nga xam ne moo jëmoon ci e, ni mu ko ubbee waaye gisoon nañ xadis bu njëkk de xadis sayna Abu Mas'ud Uqbat ibn Amr al-Juhani radiyallahu anhu bim ne yonent bi alayhi salatu wassalam nee na ya ummul qawma aqra'uhum li kitaabillah tey nag inshaa Allah ñu war a jël xadis bi ci tegu xadis boobu moo doon xadis biñ jo biñ génnoon bi weesu trois cent quarante huit tey ñu war a gis xadis numéro trois cent quarante neuf waaye bala ñoo jàll dafa am lu ñu fàttaliku loo xam ne dañu ne woon dinañ ko wax ci jotaay bii ñu génn mooy waajoon ñu doon wax naan <laughs> pour wan la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim seen ñàkk parparloo ak naan comme que diw ci waa ahlu sunna la lay boole boppam wala ñun ci la ne ba mu def baax naag yu mel noo ne te tamit doon la wax ci nawaasu bi ñi nga xamante ni mooy jotaay bii ñu bi ba ko jiitu voilà ñooy ŋàññ ko mel ni Seydina Ali wal iyaadu billah radiyallahu ta'ala anhu wa arda liñ lay nettali naan imaamul Dhahabi de borom taarixul islam da doon wax ne eh, dafa am waajooj mu doon nettali tañ jàppoon na tañ doon wax naan xam naa kii la eh, alkalbi la après ñu ne ñu ne moom la fooguñu ne sax moom la du alkalbi atiya atiya la woon ndax kat atiya mook alkalbi ñoom dañoo neexoo woon mooy Atiya ibn Sa'd <laughs> moom moo doon jële ci imaam Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu mais yenn lenn jaay xadiis sayna Abu Sa'id bi mu génnee àddina al-Khudri radiyallahu anhu mu dikkal al-Kalbi moom Atiya waaw mu dikkal euh, al-Kalbi di jële ci moom ay waxtaanam ay nettaleem te te al-Kalbi matruk la au lieu mu leeral affaire boobu moom mu ñëw nen nit ñi bu ñëwee jële ci al-Kalbi ba doyal taxaw naan haddathani eh, eh, Abu Sa'id léeg-léeg nit ñëw laaj ko ne ko waa ah, man haddathaka bi hadha ya Atiya ah fa yaqulu haddathani Abu Sa'id waaw waa waa waa Atiya ibn Sa'd <laughs> waa yow si lii ngay nettali moom ku la ko nettali mu ne ko mu ne Abu Sa'id léegi nit ñi di jàpp di yaakaar ne Abu Sa'id al-Khudri la ci jublu ndekete yoo al la utal dakkantal boo xam ne mook seen Abu Sa'id al-Khudri ñoo bokk bu ko defee muy li koy li <laughs> li muy naxe gaa yi moo tax moom ay xadiisam dara dëgëru ci kooku nag moom la li ñuy nettali comme li boroom euh, taarixul islam al imaam ad-Dahabi wax rahimahullah mu ne dañuy nettali ne al-Hajjaj mooy nettali bi ñu fi waxoon da koo dóor nee na quatre cent coups sax la ko dóor ay yar ngir mu ŋàññ Seydina Ali wal iyaadu billah waaw ngandum naasi bii la woon xajaaj ba pare moom yow ci naasi bii sax eh, saxaaba yi mu rey rek ñoo xamante ne même siit <laughs> yi sax kii leen ñoom ñoom ñépp mu faat leen waaw léegi xajaaj nag dumalu ko al-Hajjaj ibn Yusuf gouverneur omeyyade boobale waaw quatre cent coups waaw ba pare ne ko waxal ngaññal Seydina Ali ibn Abi Talib wal iyaazu billah radiyallahu anhu waa ji bañ Atiya bañ imam az ne moom nag chiite wa kaana shi'iyyan rahimahullah la rahima al waaw malgré pas-pasam chiite la woon mais du chiite yu ëppal yooyu waaw moom moom yàlla na ko yàlla yërëm waaye mukk alxajaaj alxajaaj moom déedéet ñaanalu ma ko yërmande yàlla de <laughs> waaw <laughs> mu ngi noonu <laughs> waaw loolu dañ ko fàtte woon walillahi alhamdu wal minna léegi nag kon ñu ñëw ci suñu xadiis bi nga xam ne moom lañu war a gis tey insha allahu taala al imaam al ci suñu buntu bi ci tool bi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum di buntu numéro 44 di wax wala garab numéro 44 ci wegeel gi ñu war a wegeel borom xam-xam yeeg mag ñeeg boroom gëneel yi ak di leen jiital di feeñal seeni taxawaay ak seeni martaba xadis bii di xadis numéro 349 mu jëla ko ci saxaaba bi mu jëloon xadis bi ñu génn mu ne wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yamsahu manaakibanaa fi manaakibanaa fi salaati wa yaquulu istawuu wa laa taxtalifuu fataxtalifa quluubukum liyalinii minkum ulul ahlaami wannuhaa summa allaziina yaluunahum summa allaziina yaluunahum rawaahu muslimun rahimahullaahu ta'aalaa wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam liyalini huwa bitaxfiifi nuuni wa laysa qablahaa yaa wa ruwiya bitashdiidi nuuni ma'a yaa'in qablahaa wannuhaa al-uqul wa ulul ahlaam humul baalighun wa qiila ahlul hilmi wal fadli kon mu ne wa anhu xadis bi maa ngi koy jëlee ci ki ma jëloon xadis bu njëkk bi muy sayyidina Abu Mas'ud Uqbat ibn Amr al-Badri al-Ansari radiyallahu anhu annahu qaala neena kaana nekkoon na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yamsahu manakibana fi salah da doon jàpp suñu mbagg yi di leen jubale ci biir julli mais biir julli mooy la buñ ne Allahu akbar ba mu kàbbaar déedéet mooy avant ñuy mooy ci waxtu julli bu julli jotee bañ taxaw ci la koy def dóoru dugg ci julli voilà <laughs> da doon laar da doon raay bi mooy jàpp teg loxoom ci suñu mbagg yi di defar sàppe yi wa yaqulu mu naan istawu jubal leen seen sàppe yi wala taxtalifu tabu leen wute ndax bu ngeen wutee rek faca saake taxtalifa dina wute qulubukum seen xol yi <laughs> li yali nii na topp sama gannaaw léegi lool mooy lan wa qaw léegi imaam an-Nawawi mu ne wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam bi taxfiifi nuuni boobu bi dañ koy mooy du am shadda bul wax li yalini nii nii wa laysa qablaha yaa te avant bi amul ya li yali ya nii non loolu lay wax ne bul wax lool li yali li awa diggante laam bi ak nuun bi amul yaa walaysa qablaha mooy nekkul lu jiitu li nga xam ne mooy nuun boobu yaa amulub yaa mu ne waaye nag waruya bi tashdid bi tashdid nuuni ma al yaa ma yaa in qablaha waaye nag solo nañu ko hadis bi nga xam ne après laam bi yaa am na ci ba pare nuun bi ñu def ci shadda li ya linniya waaw waaw bi tashdiidi nun li yalin maa yaa in qablaha ak ko ji li yali ya li ya li non <laughs> la lay wax ne la loolu tamit soloo nañ de loolu am na waaw te lool euh, bon imaamul Abu Dawud noonu la ko li yali ya nii ya li yali yan nii li yali yan nii voilà li yali yan nii ya bu fa nekk ba pare bi am shadda li yali yan nii waaw loolu la lay wax ne la waru ya bi tasdiidin nuun nuun bi ñu def ci shadda maa yaa in qabla yaa bu ko jiitu li yali yan nii li yali yan nii waaw kon loolu mu ne am na waaw te amaana dinañ tudd riwaa imaam Abu Daawud bi kur nga gis ko rahmatullah alayhi mu ne kon bii nag li yali nii li yali li yali nii bokk li yali nii voilà bii ci eh, li yali mooy na sës sama na na ma topp bu ma taxawee sàpp bi muy njëkk jege ñi nga xam ne ñoo may jege nañ nekk ulul ahlaami mu ne ulul ahlaami ñooy ñan al imaamu nawawi rahimahullah mu ne ulul ahlaami humul baalighun mooy ñi nga xam ne dañoo majeur mooy ñi majeur na ñuy nekk sama gannaaw ñi nekk sama gannaaw da fekk ñuy ñu majeur waaw kon bu mu nekk ay gone yoo xam ne majeuruñ wala dañoo jege majorité déedéet na nekk ñu majeur waaye wan nuha léegi non attends balaa an nuha ulul axlaam mu ne kon humul baaliguun wa waaye nee nañ ahlul xilmi mooy boroom xel yi wal fadli ak ngëneel waaw boroom xel yu sell yi ak ngëneel nga xam ne bu julli gi bu amee problème ñoom dinañ ko mën a régler ak lu ci mën a xew ak boo leen xëccee ñoom dinañ mën a àggale julli gi loolu kon mooy ñaari wax yi ci am ñii ne non mooy boroom ñi majeur ah al ahlam ulul ahlam mooy ñi majeur ñii ne mooy boroom xel yeeg boroom ngëneel yi yonent bi alei saatu kon ne li yali nii na nekk sama gannaaw ordre la minkum ci yéen sama saxaaba yi ulul ahlaam yi ñi nga xam ne ñooy boroom ñi ñi ñi Euh, nga xam ne dañoo majeur wan nuha an nuha mooy lan mu ne wan nuha al uqul waaw nuhya mooy pluriel mooy pluriel u aql aqlun uqul nuhya nuha mooy an nuha waaw mooy boroom xel yi voilà ñi nga xam ne dañoo mat nekk ñoo xamante ne nii seen eh, eh, seeni xel dafa màcc loolu mooy an nuhya waaw nga xam ne mooy xel mi nga xam ne dalay aaye ci yu bon yi ci xabaa'is yi waaw kon mu ngi noonu le mu ne kon summa alladhina yalunahum ginnaaw yi ñi nga xam ne ñoo topp ci ñoom mooy ñi mel ni ñoom te topp ci ñoom ci ngëneel nañ topp ñooñee nekk ca gannaaw ñooñee summa alladhina yalunahum sàppe yi noonu lay deme ginnaaw ñoonu mooy par ordre de ngëneel la mu ne xadis bi rawaahu soloona ko muslimun al imaamu muslim hmm? rahmatullahi alayhi léegi est moom dong moo ko solo loolu mooy laaj dañ naa la déedéet al imaamu ahmad sëriñam soloona ko mbokku taalibam na abu daawud soloona ko waaye ko noonu al imaamu nasaa'i ak al ibn maaja ñoom ñépp daal dinañ koy solo ñoom ñépp daal daal dinañ koy solo euh, kon mu ngi noonu léegi al imam muslim nan la ko ënde al imamu muslim rahimahullahu taala wax nañ la imamu nasaa'i imam ibn maaja imam ahmad wala kon al imam al hafiz al hafiz muslim ibn al hajjaj mu ne kitaabu salaa baabu taswiyati sufuufi wa iqaamatiha wa iqaamatiha wa fadli al awwali fal awwal minha loolu nag baabu du moom moo ko bind loolu yàgg nga nañ la ko wax waaw bu ma nee mu ne mooy kitaabu salaa kese la bind voilà kon mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne ki ma nettali mooy sama sëriñ di Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba al-Wasiti al-asl eh, al-Wasiti al al-asl al-Kufi rahimahullahu ta'ala qala haddathana Abdullah ibn Idris wa Abu Muawiya wa Waki' mu ne ñetti sëriñoo Abu Bakr ibn Abi Shayba ci ñetti sëriñ la ko jël Abdallah ibn Idris ibn Yazid ibn Abdurrahman ibn al-Aswad ah, Abu Muhammad al-Kufi rahimahullahu ta'ala wa Abu Muawiya di Abu Muawiya al-Kufi Muhammad ibn Khazim at-Tamimi as-Sa'di ah, rahimahullahu ta'ala wa Waki' di Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih ibn Adi al-Kufi Abu Sufyan ah, al an-Naysaburi al-A'war rahimahullahu ta'ala an al-A'mash ñoom ñi ñoom ñu jël ko ci al-A'mash ci Sulayman ibn Mihran al-Asadi al-Kahili al-Kufi rahmatullah alayhi Abu Muhammad an Umara ibn Umayr at-Taymi moo ko jëlee ci Umara ibn Umayr at-Taymi di Umara ibn Umayr at-Taymi al-Kufi ah moom nag bokkul ci euh, Banu Taym de bu bu ñoom Seyna Abu Bakar ci waa Quraysh déedéet moom ci banu Taymullah ibn Sa'laba la bokk voilà <laughs> al-Kufi ndax Taym yi dafa am ñaar yu wute Taym boobu dëkk waa Quraysh ak ñi ñii an Abi Ma'mar moo ko jëlee ci Abi Ma'mar di Abdallah ibn Sakhbar al-Azdi ah sahibu ibn Mas'ud rahimahullahu ta'ala al-Hamadani ñii Abu Ma'mar rahimahullahu ta'ala moom moo ko jëlee Euh, an abi Mas'ud mu jëlee ko ci abi Mas'ud di Uqbata ibn Amr ibn Tha'laba ibn Amr ibn Tha'laba Abu Mas'ud al-Ansari al-Khazraji an-Najjari al-Badri gis nañ ko ci jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yamsahu manaakibana fi salaati wa yaqulu istawu wa laa taxtalifu fa taxtalifa quluubukum liyalinni minkum ulul ahlaami wannuhaa summa allaziina yaluunahum summa allaziina yaluunahum qaala abu mas'uud fa antumul yawma ashaddu ikhtilaafan allah al imaam ibnu mas'uud abu mas'uud naa ibnu mas'uud ndax ibnu mas'uud en fait dafa solo xadiis bu mel nii moom tamit bu mel nii boo xam ne kii dina ko ëndi buñ jógee ci bii moom la imaam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala waaw <laughs> imam muslim ñoom ña tegale waaw bi mu indee buntu bi nga xam ne ci taswiyatu sufuuf bi surah yi def wa iqamatiha wa fadlul awwal fal awwal hadith sayna abu mas'ud bii leen di teg ci hadith bi ci tegu bu sayna ibn mas'ud bokkuñ de kii abu mas'ud ke abdallah ibn mas'ud kii uqba ibn amr ah? al ansari radiyallahu anhuma moom bi mu waxee xadiis bi ba pare mooy liñ ja liñ waxoon sànq mu ne qaala Abu Mas'ud Abu Mas'ud nag radiyallahu da koy teg ne waaye yéen nag léegi fa antum yéen al yawma tey ashaddu ikhtilaafan léegi yéen dina bari ak wuute ak divergence ni mu baree ci yéen li ko waral mooy li sopp sàppee baaxut <laughs> voilà léegi kon affaire baa ngoo xoola nañ gis riwaay imaam Abu Dawud bi liñ la doon wax pour riwaay bi bi imaam An-Nawawi ne wa ruwiya bi tasdiidi nuuni ma'a yaa'in qablahaa al-imaamu Abu Dawud Sulaymaan ibn al-Ash'ath as-Sijistaani rahimahullahu ta'aala ci kitaabu as-salaat ah, tafrii'u abwaab as-sufuuf baabu man yustahabbu an yaliya al-imaama fi as-saf mu ne haddathanaa Ibn Kathiir ki ñu nettal mooy Ibn Kathiir Muhammad ibn Kathiir al-Abdi alhamdulillah abu abdillah al-Basri rahimahullah qaala axbaranaa Sufyaan mu nekk leen nettali mooy Sufyaan di Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruuq ath-Thawri abu abdillah al-Kuufi an al-A'mash gis nañu ko Sulaymaan ibn Mihraan al-Kahili rahimahullah an Umaara ibn Umayr moom itam gis nañ ko sànq at-Taymi bokk ci Taymullah ah, min Saalaba kon ah, mu Umaara an Abi Ma'mar gis nga càllale ba an Ibn Mas'uud annahu qaala radiyallahu anhu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ah li yaliyanni voilà li yali ya gis nga yaba bu dugal ko ginnaaw laa bi ba pare def ci nun di shadda li yaliyanni minkum ulul ahlaami wannuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mu ne haddathana musaddad mu ibnu musarhad lii la ci teg ibnu musarbal ibnu mustawrad al asadi abul hasan al basri rahimahullah an mu ne qaala haddasanaa Yaziid ibn Zuray' li Yaziid ibn Zuray' Abu Mu'aawiya al-Basri al-Ayshi eh, al-Basri rahimahullahu ta'aala mu ne mu ne haddasanaa Xaalid di Xaalid ibn Mihraan al-Hazzaa'u al-Hazzaa'u Abul Manaazil ma solo sol defar yooyu nag daa nekkoon rek ci côté waaju koy kii kuy toppatooy daal la ñu far <laughs> di ko tudde <laughs> di ko dàkkantele bil mujaawara li mujaawara <laughs> Xaalid al-Hazza boo déggee Xaalid al-Hazza muy moom ni <laughs> ibn Mihran awwal man anzil ñii na Abu Abdillah rahimahullah thumma qaala comme Imam Tirmidhi moo lool ne Abu Muhammad ibn Isma'il ne nee na ma <laughs> nee na moom nag nekk woon ku doon kii daal lii ah daa daa daan nekk rek ci côté waajoo xam ne loolu la doon liggéey waaw doon <laughs> toogaale moom ñu far askane la ko far dàll ya mais moom waaw mais moom nekkul woon koo xamante ne nii. E, da doon nekk ci def lool moo tax mu ne mu ne wa Xaalid bi mu solo mais du hadis bi ah, boobu mooy bu Abdullah ibn Mas'ud bi al imaam at-Tirmidhi mu ne wa Xaalidun al-Hadhdha huwa Xaalid ibn Mihran yukna Abal Manazil sami'tu Muhammad ibn Isma'ila rahimahullah mooy kan al-Bukhari yaqulu sëriñam lool mu gën a mag sax inna Xaalidan al-Hadhdha maa xada maa xada na'lan qatt masula defari dàll ah. waaw nekkul ak uude bu doon defar daal innama kaana yajlisu ila hazza'in da doon toog daa bari woon lu mu doon fréquenter benn defarkatu daal benn cordonnier <laughs> dañ koy wax cordonnier defarkatu daal yi waaw léegi fa nusiba ilayhi far nag ñu ne ay wax ñu koy te <laughs> askanale <laughs> comme yow nga nekk doo informaticien de mais yow fu ñu la fekk rek sa waa ji comme que informaticien la yaa ngi ci magasin nekk di waxtaan ak moom rek far far ñu naan ñu naan Moodu l'informaticien alors que Moodu sawaay xamul dara ci informatique <laughs> boo ko nee créer le dossier sax Moodu xamu ko <laughs> waaw ubbil wóot mu naan la luy wóot <laughs> maa huwa wóot Excel Excel maa hada maa maana Excel kooku voilà kon xa xa Xaalid al-Hazza kon mu ngi noonee mu ne an abi ma'shar abi ma'shar ziyad ibn kulayb at-tamimi al-hanzali an ibrahim wa at-taymi ibn yazid an-naxa'i bo bokkuñ de ibrahim at-taymi ak ibrahim an-naxa'i bokkuñ xamante woon nañ nag na kuñ ci doon jàpp gaa yi am autorité yi rek daa bari autorité yu dëng quoi waaye ñëw juum jàpp kenn ki quoi keneen ki yëg ne moom dañoo juum mais waxu ko ngir rek bañal mbokkam mi moom ay fitna moom mu bàyyi moom moom gaa yi làq ko jant bi ba pare di ko fitnaal alors que mu ngi mel ni ñëw xam nga loolu day dal léeg-léeg <laughs> nga gis actualité bi ñu naan diw dañ koo jaawale parce que ñoom homonyme lañ waaw waa ñu tudd Ibrahima Ndiaye gaa yi di ko seet yow nga tudd a Ndiaye ñu jàpp la police yi ci jàpp la. yóbbu la ndugg siin xaw la faa sonal ak yooyu ndekete yoo yow sa toor mooy <laughs> bu dee toor la yow daal Ibrahima Ndiaye mi ñuy wër ci réew mi yow da ngaa am turam ni moom léegi gaa yi ba ci biir rekoon ne i mais kii du Ibrahima Ndiaye <laughs> kii kii du seet loolu nag moo leen daloon Seydina daan daan Seydina Ibrahima an-Naxa'i nii ak Ibrahima Taymi waaw kii moo Ibrahim ibn Yazid ibn Qays ibn al-Aswad an-Nakha'i Abu Imran al-Kufi rahimahullahu ta'ala hmm? léegi moom moo ko jëlee ci Alqama muy Alqama ibn Qays an-Nakha'i moom tamit al-Kufi Abu Shibl rahimahullah an Abdillah mu ne moom moo ko jëlee eh, ci ah, eh, mooy bi mu indee Abu Mas'ud bi après ci la indiwu Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud bi mu ne wala taxtalifu fa taxtalifa qulubukum wa iyyakum wa hayshatil aswaq loolu dinañ ci ñëw ci beneen yoon kon gis nañ fii li ñu fi soxla woon mooy fii imam Abu Dawud du ko jële ci Sayyidina Ibn Mas'ud Abu Mas'ud ak Ibn Mas'ud ah, li yal yen nii waaw léegi nag ñu ñëw ci njàngale yi bala suñu waxtu wi di avancé bu baax mooy kon ginnaaw taxriij bi première njàngale yooyu ñu ci gis léegi mu def waa lii nii ban lëkkaale am ak suñu bunt bi ak yeneen jàngale yuñ ci mën a dañ naan njëkk lëkkaale bi bi mu njëkk bi mu am ak suñu bunt bii nga xam ne day wane euh, mooy wekk boroom xam-xam yeeg ñu mag ñeeg boroom gëneel yeeg yooyu le fait que yonent nii na ma sës ci jàkka ji taxaw ñiy nekk sama mooy boroom ndax ñooñ boroomi waaw loolu moo tax mu wax loolu ñen li yali nii minkum ci yéen ulul ahlaami ñu xam ne kon yépp yemuñu laysu sawaa waaw ah tilka rusulu tamit faddalna ba'dahum ala ba'd naka noon saxaaba yi aw ashaab noonu la borom bee gënale ñenn ñi ci kaw ñeneen ñi te loolu mooy mbindeef yépp noonu la waaw inna sa'yakum la shatta dëgg dëgg seen jëf yi moo wute borom booy leen bind min nafsin waahida waaye seen jëf yee ko wute kon nag ñii boo yonent may saasaam bi wone seenum ngëneel ci devant tout le monde waaye ah, comme l'imam an-Nawawi wax ne hadith bi dañ ciy jànge ak loolu la mooy lëkkaaleem ak suñu buntu bi taqdimul afdali fal afdal taqdimul afdali fal afdal ila al imam mooy jiital ñi ci gën ñi gën topp ñi gën ñu jege imaam bi ne rës euh, nekk ci ginnaaw imaam bi li annahu ndax ñoo ndax loolu de awlaa mooy def loolu awlaa moo gën a yey bil ikraam yi ci terale mooy teral ñooñu ndax ñoom ñooy ñi nga xam ne euh, moo tax mu ne wali annahu rubbama ihtaja al imaamu ila istixlaaf fa yakunu huwa awlaa ndax kat imaam bi mën naa dem ba ci biir bëgg ku ku mu xëcc ngir nga àggale julli ji ndax am na jàppam toj na wala jàpp fàttale ko ne ndeke amul woon jàpp mu war a xëcc kenn mu continuer julli ji te bu boobaa ñooñu di boroom gëneel yeeg boroom xam-xam yeeg boroom ñooñu ñooñu ñoo gën a yey ñu xëcc leen waaw mu ne beneen xikma bu ci nekk ci ñu leen di ki euh, teg ci kanam ci ginnaaw imam bi wali annahu yatafattanu li tanbihi al imami ala as-sahwi lima la yatafattanu lahu ghayruhu ngir moom day bàyyi xel ngir attirer attention ñu mel noonu en général seen jullit dañ leen a ñor waaw xam nañ ne buñ kàbbaaree seen boroom lañu amal affaire sànni nañ ad-dunya wa ma siwaha ca seen gannaaw moo tax bu imaam bi defee erreur ñoom dinañ ko mën a yee fàttali ko ko bu dee ne dafa jamut loo xamante ne nii ñeneen ñi nga xam ne xamuñu dayub julli xamuñu mbiru julli mais dañuy ñëw rek di julli noonu ci lamdaay yi ñoom mën nañoo bañ a bàyyi xel loole imaam bi bu juumee fekk ñoom ñu ngi xalaat leneen ñoom wala nekk ci yeneen waaw waaye beneen xikma bu tax yonent bari saa teg leen ci ginnaaw surtout jamono yooyu nga xam ne mooy jamono tashri'a jamono ji nga xam ne ci lay ñuy tege sharia bi àtte yi te yonent bari saa saam waxoon ne leen sallu kama ra'aytumuni usalli julli leen comme ni ngeen gisee may julli mu ne waliyadbit waliyadbitu sifata alsolaa wa yaxfaduha wa yanquluha wa yuallimuha annaas mu ne waaye bokk na ci sagesse ci xikma yi tax yonent bi alay saa salaam ne na ñooñ di ma sës di ma jege mooy ngir ñu takk ni nga xamante ne nii sifatu solaa noonu la ñuy jullee noonu la yonent bi alay saa salaam di jullee mooy sifatu salaati nabi nan la yonent bi alay saa salaam di jullee wa yaxfadunaha bu ñu ko gisee ndax ñoom ñooy nekk ci kanam jàkk ñoo koy gis mooy nekk seen kanam ñu nekk gannaawam dara doxul seen digganteeg moom ñu gis nan lay jullee bu ko defee ñu takk ko loolu moo tax Maliki yi rahmatullah alayhi naan kuy julli <laughs> loolu benn euh, nuqta bu tuuti kuy julli ci kanam ngay xool anaa loolu tey ñu xam xam nga mooy julli dañ naan la deel xool fi ngay war a sujjóot mais ñoom dañ ne da ngay xool en face waaw parce que ñoom yu mel nii la ñuy <laughs> mais parce que yonent bi alayhi salaam ñuy julli noonu la def parce que noonu la ñuy mën a xamee ñu nekk ci ginnaaw xamee nañ lay jullee ak loolu li takk ko yu mel noonu yëpp <laughs> waaw bokk na ci li ñuy wax <laughs> rahmatullahi alayhi <laughs> waaw am na yeneen bon yoo xam ne moo tax waaye loolu taxu yoo jóg c'était juste pour souligner ça léegi mu ne kon bu ko defee wala yadbitu sifatu salaa jël ñu takk euh, melaw julli yonent bi alayhi salaam wa yahfazunaha ñu wattu ko xam naka la wa yanquluunaha ñu toxal ko wa yuallimuha an-nas xam ko di ko jëfe waaye di ko xamal nit ñi après ñoom bu dee ñoom ñu gis yonent bi saa jàngal ko nit ñi wala yaqtadiya bi af'alihim man wara'ahum ñoom bu yonent bi saa saam sëggee ñoom ñu sëgg ñeneen ñi xam ne kon dañoo war a sëgg waaw ngir ñu roy ci ñoom bi afaalihim ci seeni jëf ñoom ñu nekk ci gannaaw man waraa ahum ña nekk ci seen gannaaw waaw mu ngi noonu léegi nag imaamu Nawawi kon gis nañ lëkkaale daangoog ak suñu bunt bi nga xam ne lii wala gëneelu ñii yonent bi alei saa salaam ne nañu ma sës loolu loolu ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw jaloore waaw ngir wone ñi nga xamante ne mooy gëneelu ñooñee waaw imaamu Nawawi rahimahullah mu tekki lii ci al-Minhaj la ko sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj mu ne wala yaxtassu haaza at-taqdiima wala haaza at-taqdiimu wala yaxtassu haaza at-taqdiimu bis-salaa bal as-sunna mu ne nag jagoowul ah bal as-sunnatu an yuqaddama ahlul fadli fi kulli majma'in ila al-imaam waaw wa kabiiril majlis ka majalisi alilmi walqadai waldicri walmushawara mu ne lii nag jaggo woowul nekkul jagle ci jiital gi ñuy jiital ahlul ah, ulil ah, ah, ahlami wa nuha borom xel yu sel yi ak ñi nga xam ne dañoo majeur mûr ay vacciné ba pare seen xel sell ñu am xam-xam bu leer jiital gi ñu leen di jiital nekkul ci wàllu julli kese di leen teg ñu sës imaam bi mu ne ci lépp la nag liy sunna mooy loom lañu war a teg fépp waaw fépp foo xam ne nit ñi dañ fay daje ñoom jiital leen waaw waaye fépp foo nii ay jataay la ñu jiital leen comme jataayu xam-xam yi waaye ak ak àtte ak euh, jataayu tudd yàlla yi ak musaawara yi nga xam ne dañuy joxe sottante xalaat ci benn mbir mu xew ana lan loo xam ne sujet de discussion am na ci objet de discussion mooy lislaam permettre nañu waxtaan ci parce que du lépp lañ permettre l'islam permettre lépp waaw waa ji njaaloo na affaire bi leer na preuve leer na dañ koy dóor yar bu dee ku ñu war a dóor yar wala dañ koy xaañi xeer bam faatu loolu amul nañ ci waxtaan moratoire loolu waxu ko xamul dara la walla kuy tay taylu wala ku bëgg a neex waa fa mu nekk ci ku faay waaw loolu kese mënula génn ci wala muy ko xamul dara bi wax wala boo xam ne bu bëgg a neexal gaa yooyu bëgg ah wan ne wala moom yooyu mooy wax loo waaw sinon wal mushawara yooyu yii dañ ci jiital ulil ahlaami wan nuha boroom xam yi boroom xel yu sell yeeg boroom fadli boroom gëne yi waaw te loolu yonent may saa saam xamal nañu lan lañ fal ya umma an-nas aqra'uhum li kitaabillah fa in kaanu fi qira'ati siwa sawa léegi ñu seet ñi nga xam ne moo gëleen dina xam sunna ba ni mu demee kon nag mu ne naka noonu wa mawaqiful qital ak jamono yi nga xam ne jamono xare la bërëb yi ñuy taxaw ngir xare ñoom lañu war a jiital bu ko defee nit ñi di roy ci ñoom waaw waaw waaw <laughs> walaw la nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ddin waaw wa liyundiru qawmahum idha raja'u la'allahum yahdharun loolu ci surat tawba ca fa dernière avant dernière page ba loolu noonu al imaam al xasanul basri ne loolu la rahimahullah mooy ku nekk génn mbooloo ci mbooloo yu nekk am ñu ci génn ànd ak yonent bi saa saam dem ci xare yi waaw li yatafaqahu fi diin ngir ñu dem jàngi seen diine lan dañuy reyati waaw waaw te loolu moom fay yow boo ci xamul dara xa xare yonent bi saa saam li ci génn ci ay actes yoo xam ne quotidiennement yaa ngi koy jëf te ci ay xare la jóge woon benn laa la ciy mosal tiim tiim tiim ci xare la jóge ci la àtte yooyu wàcc ghazwatul mu'siya gis nañ keroog <laughs> ah, wal ahzaabu fay laa tanami waaye bul nelaw <laughs> kon mu ngi noonu ne waaw <laughs> lii nga wa làkk ba toog mooy lan <laughs> non du làkk ma la dara xilaas ma la dara non mooy Muraysiya ghazwatul Muraysiya fa la takku Sayyidatu Aysa bi réere woon ba nit ñi ñàkk ndox ba euh, aaya tiim euh, ci ba Sayyidina Usayd ibn Hudayr ne yéen daal lii laysa bi aaxiri barakaatikum yaa ala Abi Bakr lii daal du seen mujjanteelu barke de yéen waa kër Abu Bakr waaw yéen daal man nga lu ngeen xawle rek day nekk barke même bu dee ci biti ñi dañuy jàpp ne neexul kii wul ci nit ñi barke lay mujj soppeeku ci ngir xeet yonent bi alayhi salaam xoolal caq bu réer nit ñi di ko seet ba ñuy manqué ndox suñu borom ci occasion boobu mu mu yoonal tiim allah waaw ci xare la jóge <laughs> lu toog ci ker yi di naan ak raay yi yëq <laughs> déedéet jógawul ci loolu wax <laughs> yow ak yeneen yeneen kon mu ne wa mawaqifil qital waaw naka noon bërëb yu xare yi tamit ñoom la ñu war a jiital